waaw xam ne ma ne fii lépp lu fi waay di am man naa koo am loolu ngay gëm loo xale te nag du affaire àddina kese wilaaya lépp laa wax yàllaay maye képp jeex na te yàlla mi doon maye ma doon maye démb tay moo fi ne ba léegi te ku def la ñaa xam ne ñam leen mayoon boo defee mu defal la way bëgg tënk mbir yi ci loolu non yooyu saa sal ne ummati kal xeet te gisoo mu sunanu Tirmidhi rahmatullahi alayhi comme xeet la comme comme taw la buy wàcc kenn xamul bu njëkk bi wala bu mujj bi ban moo gën a bari bu waane kan moo gën a bari njariñ yow nga bëgg ñëw bëgg naa defet siis te gaa yooyu kat ñi la koy wax ñoom ay jamono laata sëriñ ba ñuy wax di am di ñëw idée boobu lañ fexewoon dàq ne non amul ba samp seenu sëriñ nag ba pare nag ne leen mbir yépp ci moom la yem ak njabootam ñooñu dañ doo xalaat une wala lan moo leen dal waaw ni ñu defoon ba ne loolu bañoon ko ba ba ba ba xasa sàmp seenu sëriñ lu tax ñu bëgg ne léegi ci moom la yem loolu yemul ci kenn fadlullahi ala ala an-nas azim ala kulli ahad la wax ngëneelu ci kenn ku nekk ci ñun dafa màgg borom bi nag yeneen saa salaam wax nañu hadiisul qudsi ne borom bi nee ana inda dhanni abdi waaw falyadunna bi maasha man maa nga fa samay njortal njortal jaam ci man lu mu jàpp ne loolu laa koy defal pare naa ngir defal ko bu ko gëmee te jàpp ci sabab yay tax mu am loolee ma fekk ko ci man borom bi waaye nag bu dee gëmewu ko noonu jàppoo ko noonu ah man ma fekk ko rek jàpp na ne man ko am ma bàyyi ko noonu moom du ko am waaw gis nga lii bu ñu ko sa bu ñu ko dindi woon esprit défaitiste bi ci lo ci suñu bopp yi ñun d'abord ak suñu bopp doom yi wallahi fi aw def ci yàlla ak suñu mbiru àddina ndax mbiru àddina mbiru yàlla da ngay am yéene bu baax xam ne lii lépp damay jaamu yàlla waaw yonent bay saa saa ba mu gisee ay nit nee na laa yazaalu xawmu du dañ ay nit yad axaru na di wan di di gannaawal seen bopp lu ñu wax ñu naan moo ñun moo xam naa lee moom c'est pour Euh, ñun moom ba pare ngaa yi gëmloo leen ko leen yéen moom <laughs> doomu ngoy moom du niroog doomu seex diw du dëgg <laughs> waaye doomu ngoy manula niroog doomu seex loolu manula am waaw ba pare di doon kii moo ñeme yàlla ñaata yoon ngay gis doomu koo xam ne baayam mbandkat la woon man koo xam ne baayam wilaaya leer la amoon fuuf gën ko fuuf gën ko fuuf waa ji noo bokk ci domaine yëpp nag lii mooy dëgg waaw gis nga ñun li ñu daal bokk li yeneen sansam di wax bokk na ci li ñu daal ñun dañoo nekk nata di di di waneelu suñu gannaaw dañuy nekk Europe jàppe suñu bokk ne ah ñun de population française bi yow te waa yoo xam ne am na kat nationalité man bu dee ñi nga xam ne amuñ nationalité sax même loolu waru la tax ñu def étis waaye rawatina yow nga am këyit ni ñoom ni tubaab bi waaw buy voté nga voté buy di li muy prétendre yi yow mën nga koo prétendre mais nga damm say laafu bopp non ñun ba te parents yu bari loolu lañ jëndoo seen doom non on est passé nous fii bëgguñu ñu nangam ak nangam ma ne arrêté di di polluer boppu xale yi ci loolu quoi ñu jàpp ne nag ñu ngi wax naa waaw ñun Sénégal lañ dëkk ñun senegal te moom ci boppam moom parent bi koy wax mu ngi waaj a dem retraite te bu demee retraite sax du ñibbi day dem ak ñëwaat. waaw dafay dem xuluk ay mbokkam walla ndax moom ni mu yàgg a dundee ak ñoom day dem commencement bi dina neex après du mën a dund ak mu ñëwaat fii ndax fii xam na ne fii moom fi lay affaire am nekk moom parewul ngir ñi bi ba pare naan doomam bi nga xam ne moom juddoowu fii de parent boobu dafay ñëw am ci pays après doomam bi fi juddoo xamul lu dul fii vacances kese la doon dem Sénégal nga bëgg kooku dugal ci bopp bi ne ko yow dëkkoo France on n'est pas des français voilà ñun euh, ñun ay ay ay sénégalais lañu ah, dëkk bi fii bëgg ñu moo tax il faut faire des efforts non loolu c'est incompatible li ngay wax waaw bëgguñu moo tax il faut faire plus que les autres non y pas ça wax ji waroo ko war a wax lool gis nga fii loo ko war a wax fii sa réew la bu fi bul nangu kenn di la traiter comme un étranger waaw sa réew la lépp lu ñu fi am man nga koo am sax ñoo koy amee. ji nee ala ba yow bi ñu ko nee bañ nañ la fii bëgguñu la moo tax lu xew rek moom day xool ne affaire racisme la alors que racisme ñaari xale yoo xam ne dañuy dañoo nekk ci école bi ni muy dalee infini ñaari noir nekk biir ndakaaru bi jàngi ah nga gis ñii di xeex groupe sàngam mais loolu lay am fii léegi bu dee kee doo wax racisme parce que ñëpp a ñuul bu dee fii ab tubaab moo jotee sa doom nga ne waa dañu racisme arrêtez c'est faux tout le temps c'est pas pareil des am na ñoo xam ne ce sont des mais loolu mënul jël tout le koy wax loolu war la nekk barrière après man mii chez moi yaaree de ñun ñoo Sénégal amul ñu am na ñoo xam ne dañoo rax wàllu kii tukulóor laa ñoo war a gën séeréer bi am nañu benn am na yoo xam ne séeréer la ñoo war a gën tukulóor bi vice versa di ma xoolee bët boobu te ñun ñëpp ñu ngi dund bu ñu fontoo moo tax façon yooyu mooy esprit défaitiste yooyu il faut ñu arrêter ko waaw. lii yonent saa sala wax mooy moo am laa yazaalu qawm du dañ nit yata'axxaruna di di di di di di di di gannaawal seen bopp waaw hatta yu'axxirahumullah wax dëgg ba borom bi gannaawal leen nag ba leen gannaaw waaw waaw boo fi nee naan yàlla dama yàlla rey ci taal bi ndax nit ku nekk moom da war a avancer waaw da war a avancer mooy. ko nga jàpp ne ñi nga xam ne moom lañ naan sëriñ yow mënoo ko doon xanaa du lu baax est lu baax la mais yow léegi lu tax mënoo ko doon waaw fan lañ bind ne ko doon parce que li nga jublu la amul xam-xam la ragal yàlla la jaamu yàlla la gëm sa bopp jaamu sa borom tabaaraka wa bëgg say ndaw wéeru ci yàlla dellu ci yàlla bi gis yàlla loolu la ci lépp xam ne yàlla moo may feeñ ci lii nekk koo xam da nekk xam sa diini jeex na bés boo melee noonu di nga gis yow ci sa bopp boo commencé xam-xam ubbeeku ci sa kanam rek di nga gis nit ñi nga xam ne ñoom ñëpp lañ la fi doon wax boo xam ñu ngi dund wala dundatuñ doon ko wax saa yi nga xamagum dara parce que ci lëndëm li nga ne woon waaw mais bu la yàlla mayee torsu xam-xam manaan torsu projecteur u xam-xam nga yor wallaahi boo ko nee bàcc liit ko. li nga xam ne yañ doon wax ñu faatu bu yàgg yow xamoo leen sax ci ci ay nettali kese nga leen dégg waxuma la yow de mais ña koy wax sax ku ci tane tuuti yaa leen nee nañ dañ leeru nañ wudu alxaari laa wax leeru weer woo xam ne Badr la waaw Badru tamit sa waay bu leer nañ wala wudu bu shamsu boo xam ne jant mu njolloo noonu lay leere ci yow bari na mooy yàlla yu ñu doon def yow jombale na ko sa bopp le musulman lambda rek jombale na ko boppam léegi ku mel noonu lañ ma la taxawee naan moo moo moo la gën bañ xamee loolu nag yurut ay parak ñoom ñoo ko sañ ñoo am sañ-sañ bi waxu dëgg loolu wax naa la loolu du waxu dara c'est pas vrai kenn amu fi sañ-sañu may yàlla waaw yeneen ci lay saa saam ci boppam lañ naan ay ngir mu ne loolu daganu ma hada la lii wala innaha la taxillu lii ibnatu ummi salama doomu abu salama bu jigéen ngeen moom laa bëgg a takk loolu daganu man yoneen mooy taxaw naan daganu ma léegi ne la ay am na ay mbir ñoo xam ne ñoom lépp a dagan ci ñoom ñoom ñoom lépp xaraam yëpp daa dagan ci ñun dañoo ñàkk suñu bopp wala lan moo ñu dal ngir lan sauver des meubles de d'une famille wala d'un groupuscule wala ay nit ñoo xamante ne nii benn mbooloo lañ boo xam ne jàpp na nécessaire waaw ñu bëgg a rey suñu temps suñu dund lépp ñu jeexale ko ci noor yàq suñu dund gi ñu bu précieux gi ñu yàlla jox ngir ñu jaamu ko illaa li ya'budun jaamuwuñu ko nekk fi di applaudir ñoo xamante ne nii jaruñoo tàcc ñaari baaraam jaru ci ñoom waaw wal iyaadu billah kon yeneen saa salaam li wax dafa am solo de billahi la yazaalu qawmun yata'axxaru hatta yu'axxirahum Allah waaw am na ni ñoom du ñu deñ ay nit du ñu deñ di yéexal seen bopp ci ñiiw yi waaye Imaam Nawawi ne la loolu wax mooy di yéexal sa bopp ba borom bi yéexal leen ci yërmandeem ci ngëneelam yi nga xam ne moom lay wasaare ak yëkkatiku ay ay ay ay ay manazil ay ay manzila ay daraja ca kaw ca bopp mu yéexale yow nga bokk ca ña nekk ca ña suuf waaw kon loolu la ak tamit xam-xam ñu gëm loo leen loo xam-xam nag da xam ne comme ni chrétiens yi doon def clergé kese war a xam yéen ñu ci des nangam loolu lépp laa clergé fil islam amul mooy de l'islam yow boo juddoo nekk jullit dëgg la bi ngay nekk gone wala bi ngay nekk mag sax reconnaître ne xamoo nga commencé di jàng am na ñoo xam ne ñoo la fi jiit ñoo la jëkk ci mbir mi ngay dund ak ñoom c'est normal. ngay dem ci ñoom bi taataan ci ñoom wala ñoo xam ne jot nañ la euh, rawe nañ la àlluwa waaye rawe nañ la àlluwa léegi lool ce n'est que momentanément loolu ab kii kese la boo góorgóorloo làbbali ñoom loo xam ne defuñu ko tey réviser te mu jaral la yàlla tax léegi nga dépassé leen ñoom ñépp waaw ñoom ñépp ngay dépassé nag ñi ci iñaan naan moo booy bii nga xam ne fii la doon toog maa ko dalal baa après boo ko dalalee baa nag mais moo la raw waaw <laughs> ah, baax na loolu c'était avant ñun tey la ñuy wax arrêtez de regarder ci rétroviseur bi di delloo nit ñi seen démb ma ne waxal tey waxal tey <laughs> nañ ko teg teg lay tey ñu dugg ci masala yi nga seet ak moom yow mi koy naan naan maa ko dalal baa di ko xet bi bëgg ko tuutal kay aca <laughs> wallahi boo ko defee ci devant le public dootoo ko defati ndax sa toroxtaange dina feeñ devant tout le monde waaw sa kersa bu doy am nga kersa dina xew <laughs> moo tax bu la kenn gëmloo yooyu yaa mujjee ñëw tekkiwul ne maa mujje déedéet sant yàlla bi mu ma indee jeex na quatre-vingt-dix ans laa am bi may conscient que ne xaw ma woon dara nee naa ci nekk waaw amaana nit ku ko ne soixante-dix ans nekk ci xam-xam bi ma commencé à l'âge de quatre-vingt-quinze ans cinq ans bu ma ko dóoree mbaa deux ans raw parce que moom bu dee jàppul mbir yi ni ko war a jàppe di ko sàggane jënd ko mbiru àddinaam di cog fii cog fii ni ganaar ko voilà wilaayaat lépp c'est comme waaw waxoon naa la Seydina Omar radiyallahu anhu njëkk la Tuuba bokk nañu ñi gën a sonaloon jullit ñi waaw lu tax mu ñëw ba muy ñëw gaa yi dem nañ Éthiopie ba muy tuub moom gaa yi bañ demee Éthiopie ba ñuy dem Éthiopie ci la commencé leeru lislaam dugg ci xolam ba mu doon wax ummu abdillah waa ku ngeen jëm yow ummu abdillah radiyallahu taala anha mu a ko dem ci jóge fii dëkk bi nga xam ne yéen ñu sonal ñu bañ a jaamu yàlla dem dëkk boo xam ne foofu mën nañ faa jaamu yàlla waaw affaire bi touché ko bi muy dem mu ne ko ayyadakumullah yal leen borom bi dëgëral noonu la leeru l'islam bi commencé shay'an fa shay'an di dugg ci xolam ba bi mu duggee ci l'islam xool ñam fa fekk ñépp ak fi mu mujjee waaw tëdd ci côté yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ñoo bokki mbir loolu caaxaan ak ko may wal iyaadu billah jullit ñépp gërëm ko waaw ne mooy suñu amirul mu'minin wa saani al xulafaa moo ko may jookaar nga ne ko bu ñëwoon ñu ne ko yow sa baay mu yées nii ma yow rek xoolal atas adada yow tuub nga waa baax na eh, Omar xoolal yow yow caay caay ji nangam ak nangam yi ñu fi def nangam ak nangam sa baay xattaab nga xam ne nangam ak nangam non non moo tax képp ku lay jéem a puus ci say baay naan baayam nangam ak moo doon ngoy ma ne waaw na saa baay di mu nguy <laughs> alhamdulillah yow li may ngàññe maa ko tànn wala yow sa baay yaa ko tànn man sama baay maa ko tànn doo ñeme ne yaa ko tànn yàllaa tànn léegi nag bés boo ma ngàññee ci wax parce ci diw laa jóge ngay ngàññ borom bi ma boo bi def ma génn ci moom te bu dee xam nga wóor na booy jañanteeg yàlla ci wàllu dogalam ak li mu def da ngay nekk yéeféer bu dee ko xam nga loolu façon kéeféer yi nga xam ne waa ju mel noonu dañ ko naan demal nga tuuba waaw bu la fanatisme ak fii laa bokk ak par parloo dugal ci yoo xamante ne mën naa yàq sa ngëm yàlla bu ko def waaw bu ko def kon laa yazaalu du deñ ak qawmun ay nit yata'axxaruun waaw di wane wane lu gannaaw suul taare waaw luñ ne nii rek ñu ne ah ñun de ñun moom xam naa ñun moom maa ngi fi di yées rek waxu ñàkk fayda yooyu nga xam ne nit ki amul personnalité ki koy wax waaw parce que boo amee bu ñu la laajee na nga dem ne alhamdulillah ala kulli haal waaw sant yàlla rek waaw mais xaw ma way fausse modestie yoo xamante ne day dagg xol sax boo koy dégg waaw te bu fa nga ko waxee niñ ko yàggee wax bu benn xale bàyyi woon ba mu ne may leen ma koo xam ne du xale dix-huit ans wala vingt ans la waaw xam ne yaa ngi ci mbooloon diryanke yeeg ajaratu yépp ak imaam yi mu ne may leen ma damaa bëggoon a def seede ci ajaa nogoy mii toog waaw ñu bari ci yéen xam naa xamuñu ko waaye masumaa gis jigéen bu yéese ni moom ci naa moom yow da ngay pompe te pourtant yaa ne man mu bon nii yaa ko mooy mooy ay nañu dëggu yaa ayyuhal lazina amanu taqullah ragal leen yàlla da bokk ànd ak tey bokk ci ñu dëggu kon la yazaalu qawmun yata'axxaruun hatta yu'axxirahum allah waaw léegi ci la la leen di euh, <laughs> yu'axxirahum gis nañ imaam wax mais euh, li al imaam at-Tiibi wax mooy li gën a lii lépp da tam boo dugal nga li imaamu Nawawi wax mais xoolal c'est parce que Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha imaam at-Tibi rahimahullah dafa toxal waxu al imaamu Nawawi mu ngi ko wax al-Minhaj sharh Sahih imaam Muslim ibn al-Hajjaj mu ne nag lii imaamu wax li koy gën a yeeral mooy maa jaa li dikk fii hadith Aïsha radiyallahu anha te hadith Sayyidatu Aïsha boobee eh, moom lan wax. lan la wax ah, te al imaam Abu Dawud moo ko soloo ci sunanam ci sanad boo xam ne bu wér la danee mu ne kon loolu la waaw <laughs> mu ne qaala rasulullah sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam hadith six cent soixante-dix-neuf mu ne sallallahu alayhi wasallam nee la yazaalu qawmun yata'axxaruuna an as-saffi al-awwali hatta yu'axxirahum Allahu fi an-naar Allahu akbar waaw te imaamu ahmad soloo na ko bi sëriñam moom imaam abu daawud mu ne hatta yu'akhirahum allahu yawm al-qiyaamah waaw sayyidatu Aisha mu ne yonent saa sallam nee na radiyallahu anha seen bopp ci sàppe bi ci sàppe yu njëkk yi loolu la ci jublu buñ nee nii rek moo moo tax moo tax loolu nekk lu gaal waxoon naa la yow yaa ngi def effort teel a ñëw ci jàkka ji très bien très masha allah mais nga ñëw xool fa poto ba baaxee fa nga xam ne fa ngay riige sa ndigg gi ndax waxoon naa la minimiser wu ma problème mu ndigg parce que lu metti la képp ku mu dal ku mu dal xam nga ci dara mais dama ne bu boobaa dama ne investir jëlal loo xam ne chaise bu ndaw boo xam ne dañ ci mën a toog wala taaru tax yooyu nga xam ne dafa xew léegi nga xam ne dangay ngay mën a toog wéeru nga mu jaral la nga jënd ko moo gën a loolu boo euh, euh, euh, moo gën na yobbu lu bari mooy jënd yoo xamante ni nii du la may ma ngëneel boobu nga investir bi wala les am na ci jàkka ji boo duggee nga jël benn benn ca kanam nga toog ci chaise bi loolu nga def ko mais di rek tout le temps wala nekk ci gannaaw rek toog ko dugg ñëpp ngay gis bu imaam bi ñëwee bu ñu Allahu akbar Allahu akbar gaa yi dugg ci sàppe yu nga taxawaat fa nga nekk ba ñépp ki nga nekk ci gannaaw loolu la lay wax xoolal gravité boobu yooyu saa sax ne am na ay nit yoo xam ne duñu deñ di di yéexal seen bopp ci sàppe yi al awwal fi saff an saff al awwal ci sàppe bu njëkk hatta ba ni nga xam ne yu axirahumullahu fi naar ba borom bi di leen yéexe sànni leen biir safara wal iyaazu billah wal iyaazu billah la ilaha illa allah la ilaha illa allah a'aadana Allahu minha waaw moo tax ci musnad imaam Ahmad mu ne foofu hatta yu'akhirahum Allahu yawm al-qiyaama ba borom bi leen gannaawal bésu taxawaay ba waaw yow yaa ngi ñëw ci jàkka ji moo tax jëm jàkka noonu ak xoolal këyoo li ci am yëpp yow ngay sàggane yii yonent saa salaam bi wax nii ba ñu yéexee la biir sawar wal iyaazu billaah lii nag ñàkk a xam la mooy lii lii nii man de gëm naa loolu laa gëm amul benn jullit boo xam ne dina gis xadiis yii yeneen saa saram wax lii ba pare mu mu nekkoon di def lool mu continue di ko def man moom loolu laa gëm waaw man Muhammadul Faadil waaw wallahi loolu laa gëm waaye nag ñàkk xam mooy l'ennemi numéro un du musulman mooy ñàkk xam boo nee iblis nga iblis fan la lay jaar lu ñàkk xam <laughs> iblis fan lay jaar lu dul ci ñàkk xam wala ngay jaay ne xam-xam nga mu jaar fa xam ne xam wan la la ah day xam-xam lu taxawu tous mu jaar fa dribble la kon liy garaaw na ko allahu akbar kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng que ne hatta bi. nekk ci suñu xadis bi mooy kon fi naari ndax alxadis yu fassirul xadis waaw ndax xadis xadis a koy euh, sa moo koy moo koy leeral allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah <laughs> la wala hawla waaw ah. imaamul Buxaari xam nga xadiis bii nii indi na ko mais da ko def taaliq da ko taaliq ne wa yuzkaru an nabi sallallahu alayhi wasallam ittammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum waaw waaw waaw la hawla wala quwwata illa billah kon sawal bokk na leen li ci jànge kon nekk di yéexe ak a sàggane ak a pare am benn genre tayel ci dem ci sàpp yi njëkk yi loolee ku ko def borom bi dalay fayalam wal iyaazu billah laa ilaha illa xam ne ña nekk ca kanam ak jëf yu baax dala koy xa dala koy xaj waaw waaw allahu akbar nasalullah alsalamata wal aafiya billahi yal nañu borom bi may mucc parce que lii nag lii moom lii moom mooy daahiya gi moom lii moom moom moom mooy catastrophe gi gën a garaaw waaw mooy catastrophe gi gën a garaaw gën a garaaw garaaw garaaw léegi leneen luñ ciy jànge te al imam al Qurtubi di ko wax na ko noon al imam al Qadi Iyad Euh, al-imam al-qadi Iyad d'abord mu ne wa qad yahtaju bi zahiri ash-sha'bi min jawazi al-ittimam bil-ma'mum wa anna kulla safin minhum imamun liman wara'ahum wa anna kulla safin minhum imamun liman wara'ahum hatta law dakhala dakhilun wal-imamu qad rafa'a ra'sahu min ar-rak'a wan-nasu ma'ahu fa in kana as-saffu alladhi yali ad-dakhil lam yarfa'u ru'usahum hatta raka'a hada daaxil adraka rafa li anna ba'dahum a'immatu ba'd waaw mu ne lii al imam ash-Sha'bi rahimahullah taabi'i bu mag boobu taalibi ñoom Abdallah ibn Amr ak ñooñu radiyallahu anil jami' mu ne imam al-Qaadi Iyaad rahimahullah mu ne lii nag ku mel ni ash-Sha'bi moomu da cee tegtaloo ci li seen ci xadis bi xam nga xadis bi da ne Abdullah taqaddamu yeneen saa saaf dane dee leen ñëw ci kanam fa tammu bi ngeen roy ma wal yatamma bikum man ba'dakum ñëw seen gannaaw roy lii ci sàppe yi lay wax mooy li gën a feeñ te gis nañ ko ci xadiis yi mais dàqul ak beneen firi bi nga xam ne mooy ñëw leen ngeen xool ni may jaamoo yàlla boo tax ci aj ga mu ne euh, euh, li ta'khudhu anni manasikakum ñëw leen jël leen ci ma ni nga xam ne noonu la ñuy aje lu ci nekk ba pare mu wax leen fal yuballigh ash-shahidu minkumul ghaib julli ba pare wane ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma di may jullee aj gamu aj ne jëw leen jël li may aje yu mel noonu ba pare ne kii nga xam ne moo fekke jote sama sama message sama njàngale na ko jottali ki nga xam ne jottali euh, jot ko loolu day duggaale fii taqaddamu bu ko defee ñi ñëw ci seen ginnaaw yéen la ñuy gis comme royukaay bu fekkee ne nag yéen jëlu woon ñoom li ngeen war a jël man bu boobaa ñoom dinañ roy ñoo xam ne matuñu ko moo tax mu ne taqaddamu loolu ci la waaye fii ci sàppe yi loolu euh, amaana ñu taxawaat ci tuuti nañ ñëw ci li imaam al-Qaadi Iyaad di tax di wax ci mbiru ash-Sha'bi mi rahmatullahi alayhi mu ne li ñu deeñ kon mooy ndax yeneen saa na ne fattamu bi taqaddamu ñëw leen ci kanam ngeen daal di may roy wal ya'tam bikum man ba'dakum ñii ñëw seen gannaaw ci sàppe yi daal di leen roy li xam ne ci biir ñii ñëw ci gannaaw fan la ñu roy yonent bi saa saa sàppe boobu moom nag Ash-Sha'bi yi ne lii day wane voilà <laughs> mu loolu lay wax ne Ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala da ne lii day wane jawaazul ittimaam bil ma'muum mooy nit ki man na di topp ki nga xam ne dañ koo jiite mu nekk ki nga xam ne mooy Eh, imaamam mooy moom lay roy boo ñëwee ci jàkka bi imaam bee ngi julli yow da ngaa a ñëw wala ay ay ay quinze sàppe mu ngi ci kanam yow nga ñëw ci seizième bi wala ay trois sàppe yow nga ñëw ci loolu lépp même deux sàppe yow nga ñëw ci troisième bi doo gis imaam bi léeg-léeg mën nga koy séenale mais léeg-léeg surtout yenn yi doo bu boobaa ki ngay roy bu boobaa hadith bi li muy wan mooy possibilité kooku mu daal di roy ki nga xam ne non seulement pas imam bi mais ki nga xam ne moom dañ koo jiite mooy ñi muy gis ci sàpp boobu mu ne tas loolu li hadith bi dañ ciy jëlee ne sàpp bu nekk hmm, mooy imaamu ñi ñëw ci gannaaw mooy sàppe sàppe bu njëkk bi ñooy imaamu sàppe deuxième bi sàppe deuxième bi ñooy imaamu sàppe troisième bi sàppe troisième bi ñoom ñooy imaamu sàppe quatrième bi jàpp ko noonu ba mu jeex mu ne ci kaw noonu lool moo tax képp koo xam ne dafa dugg ci jàkka ji ñëw fekk imaam bi yëkkati na boppam ci rakka bi allah mooy sujjóot na danoo dafa rukkoo tari ba pare rukkoo jël loxoom teg ci bëti óowam sëgg waa ji dugg ci jàkka ji imaam bi yëkkati boppam sami'a allahu liman hamida waaye sokk ñi nga xam ne moom sàppe moom bi mu fekkee muy bu dee sii sàppe la moom sàppe boobu ñoom yëkkatee bu ñu seen bopp même bu dee yeneen sàppe yi ci kaw yëkkati nañ yi ko jiitu yëkkati nañ moom grawul moom bu boobaa moom dam na rakka boobu parce que ñi ni ñi nekk imaamam mooy sàppe bu mujj bii nga xam ne moom la moom lay gis loolu la imaam Shaafi di wax <laughs> waaw waaw moom euh, euh, noonu la jàppe affaire waaye imaam al-Qaadi Iyaad mu ne nag rahima wa ammatul fuqaha yi nag laa yaquluna biha li ñuy des ci bo fuqaha wu yëpp boroom xam-xamu fiqh yi waxuñu li ah dañ may am non non non <laughs> non que nga nekk quinzième sappeek dix-huitième sappeek deuxième sappeek troisième sappeek juróom-ñaareelu sappe ba ca ñaaru sappe ba benn njàmb bu njëkk ba ah fukk ak ñaareelu sappe ba yooyu yëpp ki ñuy ki ki kooku di roy mooy imaam bi dëgg-dëgg imaam bi lay roy sauf que kii. comme que moo nekk ci sa man na nekk foo xam ne surtout bu amul haut-parleur wala mu am ko sax du dégg wala yu mel noonu wala moom même bu dee day dégg du gis kooku day gis nit ñi sëgg bu sëgg waaye imaam balay roy voilà moo tax mu ne waa amatul fuqaha yi nag li lay ci fuqaha yi nag waxuñu lii ah waaw <laughs> mu ne ndax xadis bii leen kese la waaye loolu xadis dina maa jaa fii taaxur li mu ñëw mooy di ŋaññi li nga xam ne mooy ak yé ak yéexantu ak tamit gannaawal sa bopp ak gannaaw loolu la la di ñëw di waaw wa annahum idha ta'akhkharu te ñoom bu ñëwee dañoo yéex a ñëw ñuy mujjee ñëw law law ya'lamu ma hadatha fi salat bi ñu xam lu xew ci julli ji waaw loolu laa lay wax bu surtout bu dee du loo xam ne daa am ay haut-parleur wala yu mel noonu julli yi mën na am problème wala ay yenn boo tax léeg-léeg xoolal fi nga koy gën a xame mooy jàkk joo xam ne comme jumaa ñuy julli euh, courant coupé <laughs> courant coupé léeg-léeg bu dul gaa yi dañuy kii bu imam bi kii ñu ne ñu bari di aw di di jottandeeroo bu léeg-léeg da ngay jekki doo xam ndax dañoo toog wala dañoo kii dañoo kii alors bu dee yaa ngi gis nag yow da nga nekk foo xam ne ñii mooy ñi nga xam ne surtout ñu nekk ci ci jàkka yi ñu mel noonu ba pare am lu dox ak ñeneen ñi waaye loolu bu dee amoo ko yow doo xam ñoo gis ñu ñoo xam ne ñoom ñu ngi gis imam bi loolu mooy problème bi ñu ne loolu kese la waaw <laughs> waaw bu boobaa waa ji bu dee daa yéex a ñëw euh, bu royul ñii lan la yow du gis imam bi du dégg imam bi waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw loolu lu amam amam solo la wala imam al-Qurtubi rahimahullah man tamassaka bi zahiri ash-sha'bi ala qawli inna kulla saffin minhum imamun liman wara'a waaw mu wax li imam lële rek comme wax jee eh, ash-Sha'bi da cee mooy lu mel nii ne sàppe bu nekk daal imam la ci beneen sàppe bi nga xam ne mooy ñëw ci gannaaw waaw mu ne waa déet boroom xam-xam yeneen yi nag d'accord ci lii de ndax wax jii li innal kalaama mujmal wax jii dafa lëmu waaw ndax li annahu muhtamilun li an yuraada bihi ibtidaa fi fi'li salaat mu ne ndax loolu day yenu ne li ñu ci soxla li muy yenu li ñu ci soxla euh, namm mooy roy ci jëfu julli yi ñuy jëf ci julli waaw te li ci yonent saa salaam euh, namm mooy euh, fi naqli af'aalihi wa aqwaalihi wa sunnatihi waaw te yuballighuha ghayrahu waaw mooy ngir ñu daal di toxal ni muy jullee ak sunnaam ak ni mu koy defee ak la cay farata ak yóbbu ñun toxal ko ñi nga xam ne ñooy euh, ñeneen ñu dul ñoom waaw <laughs> waaw mu ne nag al-Sha'bi nag ijmaa boobu la d'accordul daal di euh, euh, mooy ci lii moo na imaam al Ibn Hajar ci al-Fath rahimahullah mu ne hadith bi fee li ci biti day niroo yadullu day mel ni luy cekkale li mazhabi Sha'bi waaw waaw <laughs> day mel ni loolu day niru waaw <laughs> waa imaamu Nawawi da ne non fu lu jiitu ko wax wal yaqtam bikum man ba'dakum ay yaqsadu bi mustadillina ala af'ali bi af'alikum waaw mu ne loolu doon mooy eh, ñi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw man a roye samay jëf yi may def comme que ñoom gisuñu ma yéen ñi may gis ñi ñëw ci ginnaaw sàpp bi ñu koy roye ci yéen mu ne fa fii ci alminhaj bokk na ci ba léegi lu ñuy jàng jawaaz i'timaadil ma'muum fii mutaabaati al imaam alladi la yaraahu wala yasma'u ala muballighin muballighin anhu aw saffin ah, quddaamahu yaraahu mutaabi'an lil imaam mu ne bi tamit dañ ciy jànge que mooy possibilité di sukkandikoo ki nga xam ne dañ koy jiite ah, ki nga xam ne dañ koy jiite muy sukkandikoo ci koo xamante ne nii ah i'timaadil ma'muum la yaraahu mu daal di sukkandikoo ci koo xamante ne ala muballighin koo xam ne day jottali ana waaw mooy moom kàddu gi du gis imaam bi mais day yéegi allah bu imaam bi wax allah akbar du ko dégg ñaan na ko allahu <laughs> fii wala man bu wala mu yi comme liñ la waxoon courant coupé waaw euh, ki rek lañ bàyyi mu naan allah akbar te kooku bu waxee ci biir jàkka ji kenn du dégg presque mooy bu boobaa mu xool Euh, sopp bi nga xam ne xuddaamahu moo nekk ci kanamam waaw te mu xam ne ñooñu ñoom mooy ñooy roy imam bi waaw kon nag loolu la quoi loolu lu am am solo la beneen côté bi tamit leer na mooy leen ci man takk leen xam-xam bi ci man bu ko defee ñii ñëw seen gannaaw bu ñëwee ñu mën a jële xam-xam bi ci eh, yéen ba ni àddina bi tukkee loolu moom leer na waaw loolu moom dafa leer nañ ci mbir mi te loolu yonent bi alay saa saam saxaabaam yi doxal nañ ko waaw waaw loolu ama am solo la hmm? am na nag jëbaloo xaw-xaw yi comme la imaam al-Qurtubi di wax ñooñ bi yéexal seen bopp ñooñ naafiq yi la ñoom ñooy yéexal seen bopp <laughs> waaw ñooñu la mais bon euh, loolu waaye am na xam ne ñuy naafiq waaye mooy fexe bañ a il faut pas ñu yor façon yooyu di yéexal suñ di gannaawal suñu bopp parce que lii yonent bay saa saa wax dafa ngand dafa rëy te dafa garaaw waaw yal na ak boroom bi daal di muccal kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexale xadiis bi euh, ana ñu teg ci beneen bi beneen bi parce que beneen bi gisoon nañu ko hmm? teg ko ci teg waaw bu ko defee euh, ñu jàll romboon na kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi xadiis mille quatre-vingt-six mu ne waan abi Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu manaakibana fi salaati wa yaquulu istawuu wa laa taxtalifuu fataxtalifa quluubukum liyaliyanii minkum ulul ahlaami wan nuhaa ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم رحمه الله تعالى kon الإمام الحافظ النووي رحمه الله moo ndil ñu xadis bii nii nga xam ne bon jàlloon na ah jàlloon nañu daal di woon koy gis ca eh, xadiis trois cent quarante-neuf gisoon nañu ko walillahi alhamdu eh, wal minna ah mu ne kon waan abi Mas'ud mu ngi jële sayna Abu Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala nee na kaana nekkoon na Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yam saxu doon raay manaa kibanaa suñu mbagg yi fi salaati julli wa yaqulu ta mu teg ci doon wax istawu jubal leen seen sàpp yi wala taxtalifu ta bu leen wute fa taxtalifa bu ko defee mu wute qulubukum seen xol yi de waaw li yaliyen yi na topp ci man rëkk ci sàpp bu njëkk bi minkum ulul axlaam yi ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne dañoo majeur waaw nekk ay nga xam ne nekk nañu dootu ñuy gone wannu ak boroom xel yu leer yi tey mën a jàpp te seenum xel di leen may ñu mën a takk ak sori lu bon tey téye lu baax summa ginnaaw gi alladina ñi nga xam ne yalunahum mooy boroom xam-xam yaak ñooñu ñawul albaab yi topp ñi nga xam ne ñoo topp ci ñoom summa alladina yalunahum topp ci ñi nga xam ne ñoo topp ci ñoom mu ne rawaaw soloo na ko muslim al imam muslim hadith bi comme niñ la ko waxe jàlloon na hadith trois cent quarante-neuf chapitre quarante-quatre baabu tawqidul ulama wal kibar wa ahlil fadl wa taqdimihim ala ghayrihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim gisoon nañ ko foofale al imam tegoon na ci wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam li yaliyani huwa bi taxfiifi nuun wa laysa qablaha yaa wa ruwiya bi tashdidi nuuni ma'a yaa'in qablaha wa nuha al uqul ulul ahlaami humul baalighun wa qiila ahlul hilmi wal fadli loolu la ci tegoon loolu nag da ngay dellu te hadis boobee uh, waxoon nañ la dina ñëw 1086 walillahi alhamdu wal minna borom bi def na mu ñëw lépp luñ ci nar a waxu bay waxoon nañ ko foofu da nga koy dellu xanaa lëkkaale bi mooy suñu bëgg bii di wax ci ngëneelu sàpp bu njëkk bi ak li ci tegu yëpp mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ñi nga xam ne ñoom la wax ñu ne li yeli yeni istawu wala taxtalifu defar sàppe yi dugg ci lool mooy li nga xam ne mooy di eh, wal amru bi itmaami sufuuf waaw loolu imaam bi moo koy def voilà voilà moo koy def moo ko war a chargé yi comme ni ko yonent saa salaam doon defe léeg-léeg nga wax mu chargé ñeen ña leen defar leen ca gannaaw ak yooyu seet leen voilà mais rôlam la voilà moo tax istawu wala taxtalifu te kaddu yi ay kaddu la yoo xam ne kaddu yu yoo xam ne kii jiite na ko xam di ko wax waaw jàpp ci yenn yu bari ñoo ci ñëw mais mu am minimum loo xam ne dina ko ci jàpp di ko wax istaw waaw taxtalifu fa taxtalifa qulubukum qulubukum ah, voilà kon yooyu mooy ngir côté sàppe bi mu ngi noonu lëkkaale nag suñu bunt bi voilà wa taswiyatiha moo tax mu ne istaw ngeen di coow wooral waaw seen sàppe yi ne jub ba pare li yal yéen yi ngëneelu nag sàpp bu njëkk bi na ma topp sama gannaaw ulul ahlaami wan nuha kon ngëneelu sàpp bu njëkk bi ulul ahlaami wan nuha ñooñu la yeneen saa salaw wax ndax ngëneel bi nekk ci sàpp bu njëkk bi ñu koy jàng kon ci baabu fadl safil awwal waaw leen topp ñi leen topp par degré di ngëneel kon loolu am na solo waaw bokk ci ahlul yu kawe yi nga ciy nekk ala qadri ahlil azmi tati al-azaa'imu wa tati ala ahli al-kiraamil la al-Mutanabbi waxoon waaw ah, <laughs> selon rek ku nekk proportionnellement waaw borom gëneel yi waaw ci la teraanga yi tamit noonu la joxe joxee te tamit di ñëw di tukkee ci ñoom di ñëw ci ñoom waaw waaw kon loolu lu am am solo la kon ci kaw noonu dañuy yem nii insha allahu taala bii di ñëw ñu jël xadiis bi nga xam ne